mooy comme que dëkk bi wóoratul ñoo xam nga koy def ñoo xam ne xam nga leen nga koy defal ngay defal loole parce que man ngaa romb nit ci mbedd mi te gis nga euh, lu bon bu lawee day dem balaal ñi nga xam ne dañ ko dañoo aajo woon ku leen dimbali imagine am na yoo xam ne dangay ngay romb yi te loolu bala nga ko xam yow mu dal la nga dem fenn amatoo dara lu yóbbu waaw dara dara dara mu nekk loo xam ne du toute façon yow boo naree dox ba fa nga dëkk guddi na te boo ko naree dox fajar fi dina la fekk ci yoon bi xamoo nooy def xamoo nooy def waaw nee nañ transport en yi jeex nañ foofu amul taxi booy woo ndax ñoom itam kenn ñëwul te foofu wóorul mu leer na ne yow mënoo waññeeku li nga man mooy fo dem rek te fi ngay jaar àll bu kenn xamul <laughs> ah waaye nga ne la <laughs> laay waxe ay fay guerrier ga ah expérience laay waxe parce que dafa lu mel na daf ma masa dal <laughs> mooy <laughs> Sénégal deux mille quinze ko ma demoon fa noonu la noonu ma ala kër kër kër Mbaye Fall waaw kër Massar kër Massar <laughs> kër Massar kër Mbaye <laughs> benn ci ñaar yooyu côté yooyu <laughs> waaw waaw kii gaa yi ne ay après vingt deux heures xaw vingt trois heures gaa yi ne affaire jeex na benn tata dootu fi jaar te wow doo gis taxi buy romb mu leer na ne soobu ci àll bi dox ba topp tali bi di avancer rek baroute nationale ba fa suuf man fa nga jóge woon ak ab ab tataalu indi ba foofu te ñoom <laughs> doo fa delluwaat foofu sori foofu <laughs> nga ne daal finalement daal sóobu ci yoon wi rek <laughs> manum men waaw gars yi nañ ne kii kii ñiilul réew mi de kii daa wéra di wàlla waaw loolu man damaa masoon daal mais benn defal waaye waaye defal yàlla moo ma romb ak kat kat klaxonné ma na waa sëriñ bi yow foo jëm nii yow fi nga jëm daale lëndëm de te <laughs> àll bi wóorul de <laughs> ah man de <laughs> fa ma jëm oto yi dañ ma ne daa jeex te xaw ma nu maa def ma sóobu ci yoon bi rek mu ne man xaw man nag man naa laa kii de auto à bi laa jël ma ne ko yow yow kay baax na man mu ne ma jaaruma route nationale man damay jàdd damay dugg ci auto à kii bi waaw ay côté xaw ma parcelle fan laa jëm mën naa laa teg dalifor mën na ko foofoo baax ndax foofu moom bari na yoon boo ma fa tegee rek man foofu moom <laughs> waa ju baax nday sànn <laughs> masha allah yal na ko borom bi yàgg taxaw <laughs> te taxaw njabootam mooy fay xam na yëgu woon ne loolu dal na ma ah ah ni ma doon wax nga yenn wax yi moom expérience wax nga dëgg waaw mooy yooyu dafa am solo nag dafa am solo mooy imaginer bu ay jikko bu yàqoo man nii loolu nit ki kooku manoon na ne é sawaay affaire yu wóorut <laughs> romb fii guddi gii <laughs> yi saay ma mu accéléré nit ñu bari ñam na ñu ma ko romb ñu bari dem nañ faalewuñ ma sax man it faalewu ma leen parce man yooyu sax sama xel demul woon ci arrêté kenn <laughs> daal ma ne mooy mbir mi daal lenn la tali bii bu ma ko toppee national ba jëm fële kër croisement kër Mbay Fall moom dinaa fa àgg moom <laughs> waaw <laughs> waaw man man ko xalaatuma woon sax ay nit dina ma yóbbu waaye nag yàlla ak <laughs> dogalam ak ndimbalam alhamdulillah kon mooy jikko yu ñaaw bu amee man nga dimbalee nit ñoo xam ne xamoo leen danga leen a romb waaye comme que dafa bari moo danga koy dégg ñoo xam ne nit daleen leen doon dimbali jël ay nit ci tali bi mu ëndil leen jiir da koy lañu woon waaw li ci gën wóorali nag yow bu dee góor noonu bul jël jigéen jamais asto asto fàll nag yow mii yow yow yow daal yaa bon ci ñun ma ne déet sax na astu bul wax lool non bonuma ci yéen déet affaire bi da ngay rek yéen mooy deux gars yi mooy deux ñu ne la sawaay dama doon siif foo koy waxee fan fan fan ngay naan waxee ne yow réew moo xamante ni amul moo nañ def ay test xool est kii yaramam ak yaramam laalante na ñoom biir yooyu yëpp kenn du ko ci xool ndaw si mën naa bàyyi ba àgg fa muy fa gis ay nit rek yuuxu waaw nga naan ko lan lan la mu ëpp mu fël bunt bi génn nga génn di wax mu wax gaay fa nekk dama doon siif gaa yi jàpp la ndulli la ba nga nooy di jël police yóbbu gaa yi nee nañ léegi voilà miitu ak nangam voilà ak gaa yooyu voilà wane ne ñoom itam état bi ñu ngi xeex contre le ak ni ñuy teg femme yeeg yooyu viol yeeg yooyu yow nga dugg te yow lu baax kese loolu da koy dégg de ce fait finalement yow bu ñooñu moom de toute façon bu leen jël mooy mooy mooy xadis bi ñu fi gisoon <laughs> ci li nga xam ne imaatatul ada anit tariq <laughs> soo soo soo abul imaan yooyu yee branche ngëm yàlla yi yonent bay sa sa am na am na am naa ha mooy ngay wax laa ilaaha illallaah bi ci gën a suufe imaatatul adaa ani tariq fekk loo xam ne day lore ci yoon wi nga nga nga puus ko jàng ko ma la attention de du adaa façon adaa bu ne yaa ngi fàttala ko fay <laughs> tariq bu dee yoon woo gis adaa bëgg koo dindi wàcc sa oto <laughs> day nga dee gaa yi dañ lay tegal ay pono <laughs> ngir nga xaw a ralentir ñu tëbëg seeni jaase rek bënn sa kii yi ñëw agressé la jël sa kii rey la yóbbu nga gis ay pono fee rek wàcc gaare ndànk di wàcc naan imatatul ana ñu ter yow tey nga dee <laughs> boobu benn la ak beneen <laughs> liggéeyante yu yu mag yi gaa yi def waaw ah, su croisement euh, almadi yeeg ay zone yi fooy ca point ya waaw <laughs> yañu doon yañu doon romb bu ma doon jàng gis ngeen di gën ñu def ay nen ak lu nekk ci ci sëlëba yoon yi <laughs> bu dee saa boo gisee benn naan imaatatul ada <laughs> boo maywul keroog yow yow yaay ada gi ñuy randal de diñ fa nekk ada ne ngay def gaa yi ñëw war laa randal waaw mooy loolu lépp lu ko yàq lu ndax parce que affaire yi affaire yi soppeeku nit ñi ci boppam bu ko defee ñu yàqal ñu bari moo tax ma ne de fait yow bu dee da ngaa yor waruwaay di dem koo xam ne am nga ñoo xam ñu fay dem ñu yóbbaale leen ñooñ moom ban risque ñu am moo <laughs> tout le temps ay dañuy dóor doo dañuy dàq sa waaye di di ay ay guerrier lañ dañuy liggéey fii ci port yow yow yow da ngay yow côté port ngay liggéey bul def saabu boo ñëwee romb leen ak noonu ñu taxaw di xaar yi tataaw ak lu kenn xamul amal ñoo ci jël waaw mu ngi noonu kon yeneen tubaab yi saa saa lañ ciy jàng ak woyofam tamit. waaw te amul woon genu di supporter kenn ci taalibe mi muy Seydina Muaz ci mbaam waaye loolu dañ ci xame ne ñaqu mbaam ñaqu mbaam dafa laab ama loolu mooy la ma ne la ñaqu la ñaqu mbaam du sobe loolu mooy la ma ne noonu mbaam mi bu ci waree yonent saa sa saw Seydina Muaz mu ñuy dem mbaam mi buy dox yow booy dox dox bu kii après du ñaq te ñaqam googu di génn ci yaramam wi du laal ñoom fi ñoom du ci kawam lañ toog du laal seen yére yeeg seen kii yi est-ce que nant sa sam bi mu wàccee am na benn yoon bu mu waree mbaam nga dégg ñu ne ba mu wàccee dana indi leen ndox ma raxas fi ma toog déet parce que loolu day wane ne kon ñaqu mbaam loolu lu kii la lu même bu dee ne la xam nga lekk mbaam dafa xaram waaw na ah Seydina Anas mi nee na lamma kaana yawmu Xaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humuri al-ahliya fa innaha rijs voilà mu ngi noonu mu ne keroog Xaybar yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digal Abu Talha di bàyyi jiitlem fa naada mu woote kene anna allah kene yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi ngi leen di tere an luhumil humuril ahliya ci li nga xam ne mooy yàpp mbaam suuf fa innaha ci ndax sobe kon moom lekk ndawal gi mooy sobe mais kaw bu dee mu ngi dund ci kaw loolu du sobe voilà kon nag mu ne noonu mu ma yaa Mu'aaz ibn Jabal yaa Mu'aaz beneen yaa Mu'aaz mooy woote ci li nga xamante ne nii nit ku la jege woo ko loolu yàqu dara yaa Mu'aaz yaa Mu'aaz ibn yow Mu'aaz ibn Jabal ak yéen yaa wax ko ko ñett yoon lu tax ngir mu gina bàyyi xel ci li mu koy wax ndax dafa am jégg dayo ci am solo moom itam mu tontu na gën a rafet labbayka yaa rasuulallah waaw labbayka yani rasulallah wuyu naa la yeneen tubaab yi saa saam labbayka la doon wuyu waaw ñenn ñi nag àgg nañ ci seenu griir ñu dëkkale ko ñenn waaw <laughs> bu ñu léegi ñu woola nga ne labbayka ñu naan waa yow xanaa tariixa sàngam wala bokk ci ñoom ci ci ñàngam ñoom nàngam nga bokk <laughs> walla iyaazu billaah te ki la koy wax moom jullit la <laughs> amaana sax nee moom boo nee na ngi doxal da mais wala xanaa ci mouvement sàngam nga bokk <laughs> waaw alors que mooy li yeneen tubaab yi saa saa doon wuyoo labbayk waaw yeneen tubaab yi saa saa am fenn la doon wuyoo caw caw caw mbay mbay mbay <laughs> buso buso buso mbàkke mbàkke mbàkke njaay njaay njaay non non loolu loolu doon wuyoo loolu <laughs> mais wuñ na nag loolu dafa xaraam attention parce que am na yoo xam ne boo waxee rek ñu jàpp ne walla saa daa wax ne. loolu baaxul kan moo la ko dama la wax baaxul dama ne la yoneen saa saam doon loolu nuyoo noonu yàlla <laughs> waaw yoneen saa saam boo ko masoona woo labbayka la lay wax mooy naa la Seydina Mu'aaz gis nga ñoom itam ñu roye ko ci loolu moom buñ buñ ko woowee loolu lay wuyoo moom itam buñ bu wootee saxaaba ya muy woo labbayka lañ koy wax voilà ñu ne ko kon Seydina Mu'aaz ne ko labbayka ya rasuulallah wa sa'dayka te pare naa ah ngir lu ma mën a am ci jàppandal ci ndimbal ngir doxe li nga wax waaw mooy taalibe bi luñ ko woo mu naan bon peut-être que bon je vais je vais répondre après wane ne sawaay àggut fenn te tamit newagul sax ci yoon wi quoi léegi nag yonent way saa saa ba ko wee ñetti yoon xam ne bàyyi na xel waaw mooy lu am solo te daa faraloon yonent bi sallallahu alayhi bu doon wax di wax ñetti yoon ñetti yoon di répéter ñetti yoon waaw le Sayyidatu Aisha waxoon Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu gero bi muy ja bu doon jàngale xadiis léeg-léeg ci jumaa day wax ba pare laaj ne ne ne ne laaj suñu yaay Aisha mi nekk ci biir lii ma wax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wax Sayyidatu Aisha na am nen taalibi bu fa ñëw mu ne ko Abu Hurayra da mu ngi doon wax lool waaye loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax de mais yonent bi alayhi salaatu salaam doon loon sard xadiis yi comme ni ngeen koy defe nii mooy di wax noonu rek di yoor affaire yi di dem moom da doon wax ñetti yoon waaw ngir nit ñi mën a jàpp voilà léegi nag mu ne ko kon yonent bi alayhi salaatu bi mu xamee ne nag pare na nag mu door koo yullil xam-xam moo tax xam-xam kenn du ñëw rek di ko wasaare noonu dafa am dafa am ay préliminaire ay loo xam ne moo war a jiitu yoo xam ne mooy il faut ka ngay ka nga war a jox xam-xam mu fekk pare na mais bu dee parewul litteelu ko ñu mel noonu la boroom xam-xam yi di wax ñu mel noonu buñ ko gisee dañ naan ñun duñu jël euh, caqub or di ko ci géttu mbaam <laughs> waaw <laughs> salaf yi xam nga <laughs> nañu woon wax lool man sama caqub du ma jël caqub or wala di ko sànni ci géttu mbaam mooy du ma jël xam-xam bii nga xam ne moo gën a tedd ci lépp di ko teg ci place di ko exposé ay nit ñoo xamante ne ni du seen mbir te soxlawuñ ko dañ koy doya dal sax waaw loolu dafa am solo <laughs> waaw ba mu gisee ne kii pare nag ci la ko door a wax nag lu mel nii ne ko nag ah ma min abdi xam nga ci Seydina Mu'aaz moom bi mu nekkal boppam dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ma est xam nga lan mooy àqu yàlla ci jaam yi ak lan mooy àqu jaam yi ci yàlla voilà <laughs> bii mu ne ko ma min abdin hadis anas ne ko amul benn jaam yashhadu boo xam ne mu ngi seede ne an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa anna muhammadan te seyna muhammad kat sallallahu wa sallam abduhu ndawam la wa rasuluhu noo jaamam la wa rasuluhu ndawam la sidqan mu dëggu ci wal ndax yeneen tubaay saa saa naan sidqan <laughs> ah, ngir génne képp kuy naafiq mooy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te Seydina Muhammad sa alayhi wasallam jaa euh, jaa euh, euh, jaamam la te ndawam la loolu il faut mu dëggu ci yow ah. xam nga gisoon nañ ci xadiis bi génnoon tañ naan la xoolal riwaaya bii da ne man shahida mooy Seydina Ubaada am na boo xam ne dana mooy premier xadiis bi ñu gis 412 am na riwaaya boo xam ne mais dane man qaala laa ilaaha illallah ku wax laa ilaaha illallah mais est ce que moom mooy képp ku ne laa ilaha illa kese doy na mukk naafiq bi waxul laa ilaha illa parce que dane laa ilaha illa dugg ci l'islam waaw mais ab yéeféer boo xam ne <laughs> dafa toog ngi naan mais jullit ñi ñoom bu ñuy dugg ci diina li ñuy wax mu ne dañ naan laa ilaha illa allah kooku waxul laa ilaha illa mais est ce que ko waxoon ngir ngir luy wane ne da koo mukk <laughs> kon ñooñu ñëpp dañ leen a génne ñoom bokkuñu ci voilà kon man shahida mooy ci boo moo tax yonent bay saa saam ne fekk waa ji sidqan min qalbi voilà ngir képp kuy naafiq yow exclure nañ la mooy képp koo xam ne wax jooj da koy wax mais li laa ilaha illa allah euh, muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam di di impliqué sa yoon newu ci bal da koy fule di ko tëmbeel fële di doxe lu la neex presque yow euh, non sa waay yow bokkoo kooku moom yow bokkoo voilà moo tax mu ne sidqan min qalbi waa ji dëggu ci mbirum ni ci xolam waaw ndax al imaanu moom qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil janaan wa amalun bil arkaan aw bil jawaarih loolu la ko waa ahlu sunnati wal jamaa di tekkee te loolu la xadiis yi alquraan wane ngëm yàlla wax la booy wax ci sa prononcer sa làmmiñ fas ko sa xol waaye say jëf say cër di ko wane di wane lépp loo xam ne moom lay def acte bu mu posé di wane ne kii daa gëm yàlla loolu mooy gëm yàlla kon moo tax mu ne yeneen tubaab yi saa ne képp ku ne ku seede ne amul benn jaam buy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla loolu mooy la mooy comme que loolu la nag <laughs> mooy sidqan bee nga dëggu ci min qalbi yi ci xolam mooy kon nag yàllaa may wax nan laay dunde non sama mode de vie àddina bi nan laa fiy déroulé ba keroog faatu lool borom bee ma koy wax mais du keneen waaw y a pas que quelqu'un d'autre non moom kese nag wahdahu moom dong moo am sañ-sañ man-man kattan di ma digal loo xamante ne ci njaamu la jëm ma ko ciy topp wala di ma tere may baax képp nag koo xamante ne nii kon ba loolu képp koo xam ne yow say digal yoo may adressé yoo ma jëmale dafa wuteek yu yàlla. mais dama koy fëgg fële ci fayu gis nga gars yi am na benn sport boo xam na ngay sànni bal balaa bal bee ñëw waa ji tulli ko tël mu dali fële yow affaire boobu noonu nga koy def waaw ma ban min xaw ma gaayoo yi nga xam ne da ngay sànni rek waa ji balaa bu bal bi ak si mu fël yow noonu ngay def affaire ndigal bu fi ndigalu yàlla ñu la koy adressé ñu naan kilifa ko wax da bàyyi wuruy ñëw rek nga kaj ko kay tël mu dali fële waaw ndax lan laa ilaha illa waaw amul kenn koo xam ne moom laay yaakaar ku dul saa borom waaw amul kenn koo xam ne moom laay wéer samay mbir wa ufawwu di amri ila ila Allah moom laay wéer samay mbir mooy boroom bi waaw amul kenn koo xamante ni nii moom laay yaakaar di am njort bu rafet mu jéggal ma samay bàkkaar yow ma diin ku dul borom bi bésu pay ba waaw bu ma sonnee moo ma ci mën a génn bu ma nekkee ci bànneex moom laay sant ndax moo ma ci teg bu naqaree it ma xam ne moo may nattu ma delluwaat ci moom waaw duma ko bokkaaleen dara te ndigalam yii sama kem kàttan ci laay ne même bu dee ne matuma ay tereem nag lu ma ci man dinaa ko sore lu ma sama bakkan jañ ba ma dem ci it même bu dee conscient naa ci dinaa delluwaat nu ma gën a gaawe ci moom ñaan ko daal mu jéggal ma man maa di jàmm waaw maa doyadi kon laa ilaha illa allah kooku nga xam ne kooku dëgg na ci moom ci xolam waaye anna muhammadan abdu wa rasuluhu waaye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga jàpp ne jaamam la du demije comme liñ la waxoon du dara du jëmiña du yàlla waaw yàlla du jaam <laughs> waaw du dara ci loolu wala ah, du yàlla moo gën ko yàlla bind nag waaye nag du yàlla abduhu waaw jaamu yàlla la dëgg dëgg ki incarné jaamu yàlla moom la wa rasuluhu te mooy ndawam borom bi moom la def intermédiaire digganteem ak mbindeef yi waaw kon nag la nga xam ne moom la ba boroom bii diggam manuma koo xam lu dul par son intermédiaire alquran manuma koo dégg dëgg-dëgg lu dul ma jaar ci njàngale moom moom rasulullah mii di abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa te ay ndigalam mooy ndigalu yàlla ay tere mooy tere yàlla xanaa boroom bi waxul woon ne wax leen ne in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah gis nga yéen jaam yi bu dee ne da ngeen a sopp yàlla gisoon nañ ko ci buntu ba doon wax alaamatu hubbillah waaw waaw mandargaay sopp yàlla jaam bi ak ba ko jiitu woon bu dee ne da ngeen maa sopp wax leen ne fattabi'uni na ngeen ma topp yàlla nee na bu ngeen ma soppee man topp leen këlee di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax topp gi ngeen koy topp ci la leen borom bi di soppe mafhum bi mooy lan bañal gi ngeen koy baña a topp ci la leen borom bi di ñàkk soppe du leen bëgg da leen di bañ waaw te yàllaa bañ di nangul kenn dara di sopp benn mbindeef lu dul fekk kooku daa topp seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ngay xame ne kon chrétien ak yahud ñooñ bu ñu deewee ci noonu niñ gisoon ci xadiis yi kooku li imaamu Nawawi doon wax moo yéeféer mushrik bi nga xam ne bokkaalekat bi nga xam ne gëmut dara ci ay diinun samaawi ak diine gu jël asamaan ndax sayyidina Muhammad nii sallallahu alayhi wa sallam abdu wa rasulu borom bi du nangul kenn dara lu dul nga jaar ci buntu ndax mooy buntu bi yàlla waaw loolu nag sidqan da nga ciy dëggu waaw jarul ngay bind sa oto sopp nabi te yow sa habitacle bi lépp lu nabi bañ a ngi ci waaw yow bind sa buntu kër sopp nabi waaw léeg-léeg sax nga takk benn affaire sa bandi tuddi ci sopp nabi gaa yi di la ko woowe te yow réer sa jëmm ji rek sa jëmm ji rek yow yeneen tubaab yi salaam bu la gisoon du la xool waaw du la xool kay ma ne ma ah saa noo ko xamee ma ne ah attention parce bu dee góor la <laughs> moo fi dàq xuuf si kim te yeneen tubaab yi salaam loolu aku koo bañoon <laughs> moo tax waaja fi ñëwoon <laughs> ñoom bazaam bazaam ak xurxura sawaay xurxura moo toogaloon réew mi fële ca Yaman ak xurxura xurxura moo doon son bras bras ba pare naan soo gouverneur bi nekkoon Yaman demal indil ma kooku nu mu gën a gaawe gouverneur bi dem di Baazam ànd ak benn waay bu ñu naan xurxura ñu agsi ñu ngi xuuf seen sikki mi yépp lañu lañu wax ba set bàyyi seen moustache yi waaw moom laa la doon wax nag gis nga boo bëggee xam Kisra nan la meloon xoolal les faux communistes la <laughs> communistes yi <laughs> ñoom Max ak taalibeey Max Karl Marx yeeg <laughs> eh, eh, waaja Ilionov eh, xaw ma lan Lénine gis nga noonu boo gisee seen photo yi noonu noonu ñoom Castro nga xam ne dañuy xuuf seen sikkim yi day set wecc ñu yor ay moustache nag bàyyi ko noonu yoo xamante ni nii <laughs> masuñoo saf sax bay sàppi <laughs> waaw yeneen tooy saa saa ba mu gisee gaa yooyu nanguwuleen a xool da leen a wan gannaaw quoi non tos karaña la kan moo la digal lii yow kan moo leen ko digal ñu naan suñu borom <laughs> mu naan ko bii sama borom mooy kan Kisra mu ne ko Kanta man sama borom man bi allah man yonent waaye saa saa moo ma digal may wàññi naanu yi mooy moustache yi tey bàyyi sama sikkim mu sëq waaw ñooñ nangu leen woon a xool yow nga topp naan sopp na bi te yow <laughs> loolu mooy première ah loolu mooy rek ci biti <laughs> ci biir moom <laughs> boo seetee waa ji fa la gën ñaaw loolu nag taxul ñuy wax waaw moo tax mu ne sidqan min qalbi day dëggu ci xolam de bu dee nag yooyu yëpp remplir na ko lu dul illaa xaramahu llahu lu dul ne borom bi dina xaraamal yaramu kookee li nga xamante ni nii mooy sawara allahu akbar allahu akbar <laughs> ah, waaw dina ko xaraamal yaramam ne kii moom dootu dem safara safaral naan bu ko lakk waaw ah, léegi nag mu des euh, waa mais attends affaire bi mais xaris bi nii lañ koy jàppe ma ne nan mais kon ko seede lii rek yow xaraamal borom bi xaraamal la la safara quoi mais te am na ñoo xam ne damol xadiis yuy wax ñoo xam ne yow fii bii passé ñoo xam ne dañuy dem sawara ay jullit lañu génn fa door a dem àjjana ma ne la waaw loolu am na <laughs> loolu mooy lan mooy ne xadiis yi nii yu mel nii yépp nga xam ne day jooyal affaire bi ah day jooyal affaire bi ni képp ku seede wala man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna waaw xam nga nekk lay saanaa loolu wax lool képp ku ne laa ilaha illallah rek dugg nga àjjana loolu xadiis yoo ko leeral mooy sidqan da ngay dëggu min qalbihi ci xolam voilà mais à condition que waa ji bokkul ci ahlul kaba'ir moroom kaba'ir yi mooy bàkkaar yu mag yi parce bu bokkee ci bàkkaar yu mag yi nekkul jullit kook ci mashiatullah la bokk gis nañ imaamu Nawawi leeral na ko bii paase moo tax fii duñ ci taxawaat noonu waa ah. rahimahullah ci al-Minhaj gisoon nañ ko mooy ne bu yonent bi saa xamal ci yeneen xadiis na ay way ngëm yàlla yoo xamante ne dañ leen di dugal sawarata loolu lu am xew la looloo ñuy wan ne kon xadiis bi laysa ala umume nekkul ci liñ ko doyale noonu que ñépp la de mooy képp koo xam ne ci ahlul kabaa'ir nga bokk bokk ci moykatu yàlla yi même bu dee ne way ngëm yàlla la am na ci ñoom ñoo xam ne borom bi wax naa la ci ñooñu am na ñoo xam ne da leen di jéggal waaw am ñoo xam ne daa am fu leen di jaaral xisaab bu metti loolu mooy mooy nekk seen punition après ñu dugal leen àjjana duñ jaar sawar am ñoo xam ne borom bi lay wéet ñoom ne leen yow sama jaam du yaa doon def lii mu ne ko waaw xamal ko ay mbiram bam jàpp ne wii man moom yi suy moor moom man moom yàqu na mu ne ko maa la suturaaloon ca àddina maa la suturaal tey jaaral nii nga dem àjjana waaw am na ñoo xam ne nag borom bi yooyu yëpp du leen ko defal dara wala mu ut ku leen ràmm waaw nit ku baax ñëw ràmmu leen ab yonent wala ab taalibe yonent ab nit ku baax borom bi jarale ko mu ràmm ay nit ñoo xam ne sawar lañ yelloo woon dem ñu indi leen tawal yonent waaye saa sax moo ci ëppale mu ci am ñu indiwaat leen loolu lépp nag bu jàllee que borom bi repêché ko kooku même bu dee ngëm yàlla la mooy dem sawara mais nag bu fa sax waaw wala xaramallahu loolu benn affaire la am na beneen beneen boo xam ne bii paas na ko fàtte mooy te imaamu Nawawi waxu ko woon mooy illaa xaramallahu xaramahu llahu ala naar ku wax lii seede ne amul benn buur bu war a jaam ko yàlla Seydina Muhammad ndawam la yonentam la te mu dëggu ci xolam lu dul borom bi dana xaraamal moom sawara ndax nit ki lii mën na dëggu ci xolam mais muy def ay bàkkaar yu mag waaw moo tax dañ koy gis mu yor bitéelu sàngara bi mais di naan di def ay moy mais nag gëm gëm dëggu na ci ah non kenn mënu la fexe ba mu weddi yàlla mais nag ah bakkanam noot na ko borom bi seetaan na ko ci yenn yi <laughs> voilà <laughs> waaw léegi mooy beneen bi ma la bëggoon a wax mooy illa xarama allahu xaramallah ala alay eh, xaramahullah ala naar borom bi dina ko xaraamal safara loolu mën na nekk mooy safara bi yéefér yi nekk la borom bi wax parce que loolu benn affaire la boo xam ne fa est-ce que loolu xam nga ko kene est-ce yi safara bi jullit ñiy nekk ñi nga xam ne waliyadu billah aadana allahu min haula ñi nga xamante nii eh, ñoom dañoo war a dem safara comme taa yi la wax nii borom bi repêché wul leen amul dara loolu mu jaar namm namm mooy ñu jaar safara doo ñëwaat mais safara ba ñuy jaar ak safara bi ñuy def yéeféer yiy sax safara bokkul de maanaam ah oui man non bokkul ñee naaral kubra la ñoom naaral kubra ca la ya di nekk alors que safara bi nga xam ne moom la ñuy dugal way ngëm yàlla yi bokkul moo tax safara boobu. yonent bi nañu ne gis nga ki yàlla mën na lakk léppam ba mu des yi nga xam ne moom la doon sujjóote xam nga nit ki bu day teg jëwam teg ay bëti óomam teg ay tenqam teg ak baaraamu tànk yooyu noonu di sujjóot yooyu borom bi daa xaraamal safara soosee mu lekk loolee moo tax loolu moom buñ ko laal ak làmmeñ wam doon tudde laa ilaaha illallah waaw te loolu rot na ci xadiisu shafaa <laughs> voilà yonent bay saa saam leeral loolee kon nag safara soo seemu dëkk way yéeféer yi boobu la xaraamal képp koo xam ne gëm nga lii te dëggal ko seede nga lii te dëggal ko waaw ndax te safara boobu noonu jullit ñi ña fa war a dem di dem moom day jeex waaw moom day jeex bu jeexee léeg-léeg balaa jeex lañ koy génne ñu bari mais bu ñépp génnee moom day jeex alors que beneen bële moom du jeex bi yéefér yi ne waaw kay <laughs> mu ngi noonu loolu lu ama am solo loolu beneen beneen gin la boo xam ne bu am ci hadis bi la que ne safara biñ koy xaraamal mooy safara bële sinon bu dee daal bokk ci ñuy def bakkaar yu mag yi borom bi mën na ko ci machine a borom bi la nekk coobareem bu ko neexee mu jéggal bu ko neexee mu buggal ko waaye nag li leer mooy lu mu yàgg yàgg kooku day dugg àjjana